ndax li yonente mi aleyhi salaatu salaam la laa tahuddu imra'atan imra'atun ala maytin fawqa salaasa fawqa salaasin illa zawj arba'ata ashhurin wa ashra yonente mi aleyhi salaatu salaam dane du laa tuhaddu imra'atun ala maytin fawqa salaasin du ténj benn jigéen du ténj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 kon moom lañuy gis ci jataay bii di ñëw ak yeneen yoo xamante ni alayhi salaatu wasalaam da ko tere am na ci yim tere woon xaw ma ndax moom lañ ciy tegal wala déet mooy riba ribal ribal fadli ak yeneen mooy insha kon tey dañu yem noonu ba jotaay bii di ñëw kon ñu daal gàggale baax na kon lépp loo xam ne kon jum na daal ci buur yàlla la lu ci dëng nag ñoo daa jéem yal na buur yàlla kon daldi def ñu ay vrai jullit def tamit ñu jàng sharia bi te xam ko te moom kese mu tax te ñu koy jëfe ngir moom waaw te bañ a sàggan ci yi nga xam ne mooy lim ñu teg yi nga xam ne da koo farataal suñu kaw comme yii nii ñu war koo xam mu nekk masala yoo xam ne jullit ñi dañ ko war a xam waruñu nekk loo xam ne dañ koy bàyyi noonu ndax dafa concerner suñu jaamu yàlla yal nañu buur yàlla daal di yombalal lépp loolu yomb na ko wa ma dhalika ala allahi bi aziz wallahu ta'ala a'lam wa